donc lu mu xuraale baalu ngelaw màcc na si kawéer màcc na xam ba nga jëloon si kuraale ak si kàddee bisimilah dafa wax dama jënd si suñu boobu. waaw man itam dafa ñu am ñu seet ñu wala ñu gën a seet ñu laajte laajte rek. waaw mu xalaat jënd na ma ngelaw yéen mooy jàppe taw nasaram ak jàppe kon faare xaatu dina ma alquran la di woy fafale diggante dëggoon naar farxan ak fafale kon mu yaatu dina ma malaaka yi di woy sànni mooyu woy sànni dikram alquran jële ci yonent ba nasaram mbir mu di ngant aw mu dara ni tamit di waa nga xam ne alquran dafa wàcc ngir doon ngant ci bindee bi waaye itam waa ngeen bàyyi ko fa yàlla de dina la wàcc wu alquran dina fa mën naa mooy yàlla ba dee su ko yàlla waxee mu ne ko damaa xamutoon mu ngi ne kon damaa xamutoon mu ne wàcce woon naa téere yi ñu woon naa yonent kon amatul ngant doon na ngant inna maa tooma doon na tawa def na tëkk wala ñu foofu la waa tooma aji faddu la maa wuti këré buñ leen di dëral ci àllaaxira buñ luy ñëw la di amu ci këré fay saa waa comme sax ndam di diwi suñu fab fayas na leeral gis boo xamee ne biddi yi leer bii dañu yàlla dénk biddi nañ ko biddi bi ci la bu ñu mel ni waaw aw bëgg la bu ñuy tukk amul dara ci leer keroog day tax di safara bi jënd ñu léegi rek yow sax pour jëndam xotteef na sama asamaan pour njëkk xotteef na ko lépp malaaka yi xotti asamaan fu nekk malaaka xotti fa jaar wàcc pour dem koy jëm yàlla keroog day tax di safara bi jënd ñu léegi yow sax amul di tam jëm fa bindu ci soppana te am leen gannaaw ba ñu faa soppeeku pënd naaw dara lay tax soppana diggante nit ñi de wala daaw itam ñoom boole am leen suba yonent ci yàlla itam boole am leen yonent ci yàlla mu tëj leen ñëpp ay jëmee waxum bani Muhammad ñëpp ñu dajee leen ci benn bàtt ak kenn kër bi ay yow ñu dégg ci la boobu njëriñ na ko daaw lay tax soppana diggante nit ñi de yonent sax ci dafa soppana la ba maa dara ak mu am xamal la maa yow ma jaarale amul faaw yi jëfee ko xale diggante bi ñëwee ngir màggal béy béy wala ñun dafa am dugal wala ñun dafa toog ñun mu kat dina wax rek wala dina rek alam mu ngi ci ndax xaaral ko mu ngi woon la wala dina woon jëfe na. soo jëfe yooyu di woon seen yonent lañ def wala ñoom suñu nag yow mu topp dana ko fan yàlla daal dina koy mujj yi nga xam ni mujj yi noonu lañ leen di def mujj ci yéen xaaral ñu yéen ñu fekk ñu jëfe na. waaye tey kenn mën naa la delloo jëfe na. naka la ñu def ñu ngi ñu koy wér ñu koy def ñu ngi wàllu kër yi tam dañuy fekk ñooñu rek wala ñun dafa ñu bëgg yow mooy li ñu def galaw li ñu ko dugg lu war rek wala du ñu rek alam na ko kum ndax bindul leen ñun maa ngi leen ci ci ndox man ñu mu daay ñu waati mu ndax bindul leen ngeen jëlee ci ndox man ñu leen daloon sànq léegi ba jaanaa tam def ko fi xalaat ci sax waaye mag ñu mu daay nubbu te ndox man ñu mooma yàlla ko denc yor moom nga gis yor moom di faram di ko yor fàttal ñun ñu góor dara doxante ci moom ilaa alam ba ci waxtu maa doon lu wuñ xam te xatar naa xam dogal bindam ba ne ma baax naa xaajuroon waaye dogal ñu nun la wala lu ko toog mu gën yow mi bind sa tero mu ko signe war na ko ñu def alam na ñooy ndax def lu law na suuf si faatam muy aji boole axyaan way dund wa am waata man way dee ndax fàttalu ma dem suuf fii kuy dund dund ci borom ci benn suuf la ci biiram wajaawoon tam def jaatu rawaati ay dal saami xaatu ñu di way yëkkatiku ma xam te ci dal ñu yëkkatiku ñu la xam moo tere fii ci diggante ci waaw xëy naa ko mu da leen maanaam mu daal di neex ma ñu may leen mu neex ngeen di ko naan loolu lépp ko def kenn la yéen na mooy jaamu xanaa ngeen di yéen yéenam tëbi mooy lu mu tatam bugg a may ñu mu kat ci dina waa nañ sama yéen ñu rek di tëj ñu ne ñu fay oo booy leen ilaamaa kuntum jëm ca la ngeen nekkoon su ko ci a moom dañuy ñëw ñu safara amut léegi nag gaaw leen dem ca la ngeen doon wedd ilaa si lim jëm ci kaw ci salaabi soomin jëm borom yëpp ci cër cënd dem leen jaanama fekk xoo nañ ko mu ñëw yàlla ne ko lakkal ma ñuy ñëpp dundal leen li ma leen dundal yëpp vraiment dañu koy jëf ñëw dundal ñëpp wax dëgg la waaw. daal di ne waaw jaana ma daal di ñëw ci biir biir biir biir di dundal loolu da nga bëri daal fay na leen jàpp bu gën ñu ne Aliou Diaté waaye ñu jëriñ ci ñu ne la Aliou Diaté ba xamal ne ñu ne danañ defar ak jaana di toll nii suñu ñaamante kaw kaw yi dina ko tax a góor yaa ngi mën a gis comme ni ay ñaamante yoo xam ne waaye ñu dañuy tax a góor daa ñëw daanaka ñoom ñaamante ñu naan daal di ne ay jërëm la te ñu doon xonq rek ñu ci naaw nga jërëm ndax jërëm bu xonq bi daal di sa góor rek loolu itam dafa mbugal. yow mooy suñu def ko jërëm ci kooku dina war a teew rek ñu. ah daa di leen def mooy pencam yàlla ne yàlla ne pencam yàlla am nag. danañ ko war a jëloon ne du ñëw ñoom mu la am te xoolal muy def ba waxtu ñu wala yow suñu def digal ndaw ñu naan leen suba ba yàlla ba suba ba ñuy njàng lu def te taw ñu ne gën a bëri wax waaye kenn du wax te duñ digal kenn mu lay wala ñu fekk mu digal ñoom ñu ngi def ak keroog ñu mu kat dina wax ak keroog yàlla ñu rek ah ça va ñu gën ñoom mu fas ñu muy def ak xamal suñ tam yàlla ñu da ngeen ne woon xamul. jaama maakum boole na leen wala wala naa woo njëkk yi woo njëkk ba mu ji ñëpp da leen ayoon ci benn côté que loolu dañu ñëwoon amul. sëriñ Talla dem na kër la ñu ñëw leen kay dañu fexe rek ñu doon ñu fexe leen mu man yàlla yéen a gën a bëri fexe yéen doomu aadama woo njëkk woo mujj yëpp da ngeen yem su yéen amee fexe nag def leen ko woo liñ fexe bu doon rek yéen a ngi def tawar yi te suñu wax bi tawar yi ñu def. ñun nag mu tax ñu ne la tawar yi yàlla yàlla ñu ci yàlla boole. ñooñu ñoom ci Tidjane ñu wéy naka lañ ciy seet bon loolu ñu wéy naka lañ ciy seetlu foofu la ñu yaay ci kër gi mu nekk loolu ci la gën a sopp ko la. naa leen ci loolu rek réew mi waxee woon na am réew am na am nañu ñoom ñu ndokkee rek ñu wax ñu njëkk a ci la ñu nekkoon comme loolu lañ jëkk rek dinaa naka moom xasaayu nag kenn duñ bàyyi wu ñu ak ci tamit sa yaram dina wéy leneen la. loolu sa tam bu gën a may dundal ak sa lool dañ ko ci gën a war a jaay rek ñu ne ci loolu nekk nañ leen mbir bëri wa sama taw ba yóbbu leen ci àdduna xalilan lu néew na ngeen topp rek seen waaw jiital seen sëyra na ñuy bàyyi ma innakum nag ngeen mujrimuuna way weddi ngeen ah yàlla moom weddi ngeen ko jéem leen ko topp dara du seen soxla ci àdduna lu mooy seen jiital seen sëy lekk leen waaw sa bànneexu bu baax waaye way lu sa tam bugal yow ma jiw de sa keroog li mu kati dina wax rek way weddi ngeen way sax ngeen dem waxee na ñoom ñee leen yëpp taw bi ñu leen laa doon bi ñu suñ leen ne julli baax ñu lànk wóyum te tam bëggoon yow ibil jëfëf keroog li mu ko si biir wax na coono yéen ñu rek. ay ibil ana fan solo ñoom ñun ñuy gëm baadoo ca gannaaw alxuraan su gëmul alxuraan fan wax nga war a gëm ci àdduna yi. am na billahi